أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود qutila ashaabul uxduud annaari zaatil waquud id hum calayhaa qu'uud wa hum calaa maa yafcaluuna bil mu'miniina shuhuud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد innahu huwa yubdi'u wa yu'iid wa huwa al-ghafuurul waduud dhul 'arshil majiid fa'aalun limaa yuriid hal ataaka hadiithul junuud fir'auna wa thamud bal alladhina kafaru fi takdhib wallahu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz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 te loolu gisoon nañ ni borom xam-xam yi niñ ci wuute rahmatullah alayhim ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gënoon a dëgër mooy fuqaha Shafi'i rahimahumullah ci war bi nga xamante ne moom la war donte ñi ci des yëpp yoonal nanu ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci teqantal gi amoon itam ci diggante jumhur ak fuqaha Hanafiyyi rahmatullahi ala al ci war gi nga xam ne moom la ñaari xutba yi war wala déet gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bimu naan kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu xutbatayni yaqudu baynahuma ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danaan xutba ñaari xutba yi nga xam ne danaan jekki seen diggante maanaam danaan toog diggante ñaari xutba yi gisoon nañ tamit baabul istimaa' ilal xutba buntu bi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu déglu maanaam ak cellantoog xerawlu ci euh, xut maanaam di déglu xutba bi bàyyi ko xel ñu gisoon ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ci la doon wax naan bisub ajjuma yi nga xamante ne moom maanaam mu ñi teel a ñëw kenn ku ci nekk xeetu sarax bi nga xamante ne moom lañ lay sarax te maanaam yool biñ lay bindal ci sarax bi nga xamante ne moom nga saraxe ñu gis ne euh, comme li ko dalee ci gëléem ba ci nen euh, ba nga xamante ne mën a fa iza xaraja al imaamu tawaffahu fahum yastami'una dhikra su fekkente ne nag imaam bi génn na ñoom nag ñu daal di daal di lem seen téere yi tëj seen téere yi euh, daal di commencé nag déglu li nga xam ne moom mooy fàttali gi li nga xam ne moom mooy xutba gi segam malaaka yi ñoom ñooy déglu xutba te ba tax nga xamante ne ku ñëw ci sax duñ la bindal du ñu bind sa tur loolu li muy tekk moom mooy ñi ci def itam war nañoo déglu bàyyi ko xel beneen buntu bi nga xamante ne gisoon nañ ko mooy baabun iza ra'a al imaamu rajulan jaa'a wa huwa yaxtubu amarahu an yusalli rak'atayni mu ne buntu muy buntu bi nga xamante ne mooy su fekkente ne imaam bi dafa gis benn waay bu dugg si ci biir ju jàkka ji ci biir jumaa ji fekk moom muy xutba maanaam daf koy digal ne ko ah saa yi jógal nga julli ñaari raka bu ñëwee rek toog ñu gisoon ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa doon wax waa bi nga xam ne dafa ñëwoon ci eh, te moom mooy Sulaykunul al-Ghatafani radiyallahu anhu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jumaa ji fekk muy xutba moo wax ne ko yow ndax julli nga asallayta ya fulaan mu ne ko déedéet qaala la mu ne ko qum farka rak'atayni jugal nga julli ñaar rakka naka noonu eh, gisoon nañu <clears throat> baabu man jaa wal imaamu yaxtubu salla rak'atayni xafiifatayni buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne képp koo xamante ne dafa ñëw ci jumaa ju fekk imaam bi xutba da nga julli ñaar rakka yu woyof loolu tamit gisoon nañ ci xadiis sayyidina Jaabir bi ñu wees woon léegi radiyallahu ta'ala anhu naka noonu gisoon nañ baabu raf'il yadayni baabu raf'il yadayni fil xutba bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu yëkkati sa ñaari loxo yi ci xutba maanaam te loolu li nga xamante ne moom lañ ci jublu moom mooy yëkkati nga xam ne moom la ñuy yëkkati ngir ñaan waaye loolu dafa am rek ci lu mu mën a amee ak ci loo xamante ne mënu cee amee su fekkente ne ci lu ñu joyal maanaam di yëkkati sa loxo di ñaan ci biir xutba bi loolu dafa bokk ci li nga xamante ne wuute na ak sunna yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax Seydina Ammar ibn Ruwayba radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la ko gisoon ku ko defoon mu daal di koy ŋaññe amma li nga xamante ne moom mooy ñaan gi nga xam ne moom la ñuy yëkkati loxo nag di ko ñaan loolu ci luñ gën a bëri borom xam-xam yi rahmatullah daganal nañ ko kom li nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu wallahi alhamdu wal minna na qaala gisoon nañ léegi ñu war a mu gisoon ci hadith Seydina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu ci mu ne diggante bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa mi ngi xutba bisub ajjuma am benn waay bu ñëw taxaw ne ko yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah halaka qura wa halaka ash-sha' fad'u Allah an yasqiyana maanaam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi suñu fas yi day ak ñi nga xamante ne mooy suñu gël suñu jur gi maanaam ñi ngi ñi ngi ñi ngi alaku ñaanal buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mu nandal ñu mu ne fa madda yadayhi wa daa mu daal di tallal ñaari yox yi daal di ñaan maanaam loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu te foofu sax lañ yemoon jëmmi xadis boobu ci anam bu mu gën a yaatoo moom la ñu war a gis moom la ñu war a gis ci buntu bii nga xam ne moom moo ci tegu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabul istisqaa'i fil xutbati yawmal jumaa baabu buntul istisqaa'i ci buntu baaw naan fil xutbati ci xutba yawmal jumaa te bisub ajjuma maanaam ci bisub ajjuma nit ki daal di yëg ne war na ñaan taw bi wàcc mu daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ci buntu bii ne maanaam ne jullit baaw naan maanaam euh, léeg-léeg bu fekkente ne nit ñi dañoo soxla taw wala book yenn aajo yi am ci dëkk bi boobaa nit imam bi mën na koo ñaanaale ci biir xutba bi loolu du nekkut loo xamante ne lu lu wàññi xutba bi te loolu sax ci sunna yi la bokk maanaam tey bu fekkente ne dafa am xew-xew boo xamante ne am na ci dëkk bi wala boog mbir moo xamante ne dana yitteel jullit ñi imaam bi di ñaan dugalaale ko ci biir xutba bi loolu dafa maanaam nekkut loo xamante ne lu ñu mën a ñaawlu la mu daal di indi baat bi nga xamante ne moom mooy baatu baaw naan ngir ne xadiis bi maanaam ci loolu la nekkoon loolu moom mu daal di ci ber loolu sudul loolu moo baaw naan ci jëmmi boppam beral na ko buntu maanaam beral na ko téere boo xamante ne euh, kitaabul istisqa boo xamante ne dinañ ci ñëw inshaa allahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Ibrahim ibn al Munzir te mooy sëriñu imaam al Bukhari boobu muy Abu Ishaq Ibrahim ibn al Munzir ibn Abdullah ibn al Munzir ibn al Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ah, muy eh, eh, waa Banu Asad muy ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay muy eh, fokk la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mooy Qusay ibn Kilab ibn Murrata ah, ibn Lu'ay ibn Ghalib foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moo tax moom ah, maamam moom mooy Khalid ibn Hizam rahimahullahu ta'ala dégg nga wala dégg nga moom dégg nga mu maanaam Khalid ibn Hizam di mbokk di frère Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu maanaam muy Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari ak imam Ibn Maaja ñoom la nekk seen sëriñ waaye imam at-Tirmidhi solool na ko xadis waaye ci digg maanaam fekk xadis ba mu ko solool daf naan haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir mu ne qaala haddathana al-Walid te moom mooy al-imam Abul Abbas al-Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di waa Sham e, e, waa Dimashq moom mi ngi génn àdduna 194 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana abu amrin te moom mooy abdurrahman ibn amrin ibn abi amrin ash-shami ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy al imam al awzaa'i rahimahullahu ta'ala euh, muy imam waa euh, Sham di faqih bu mag ba foofa rahimahullahu ta'ala ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta annahu qaala mu ne mu ne qaala haddathani Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha muy e, kon di e, doom di di di di di di di doom ci ki nga xam ci mbokku e, Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ci wàllu yaayam maanaam muy Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha Abu Talha muy Zayd ibnu Sahl al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom muy kon Abu Yahya bi nga xam ne Abu Najih al-Ansari an-Najjari di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam génnaat na 130 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne an Anas ibn Malik te moom mooy euh, kon muy ndijaa muy bàyyi taxam maanaam euh, kon muy Seydina Anas ibn Malik ibn an-Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu anhu mooy Zul Uzunayn Abu Hamza al-Madani al-Summa al-Basri radiyallahu ta'ala anhu di al-Ansari an-Najjari radiyallahu anhu muy kon xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, ay xadisam nekk tam ci kutubu sitta mu génn àdduna 90 jàpp 93e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñu ëpp li ñu soloo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 2286 xadis moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci 180 xadis imam al-Bukhari wéetoo ci 80 xadis imam Muslim wéetoo ci 90 xadis ci xadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na asaabat daloon na an-naas nit ñi sanatun ak bekkoor maanaam ak jamono ju méttee métti ak maanaam bekkoor muy xeetu euh, mu gëj a taw daal mu ne ala ahdi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu tamit day le ne hatta jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay léeg-léeg yenn jafe-jafe yi doon woon ñàkk ànd ak ne jamono jooju moo doon gën ci jamono maanaam waaye tamit niki noonu madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekk gën ji dëkk ànd ak loolu yëpp ay xeeti cooro yu mel nii dañ lan dal dal dal maanaam ñu jékki-jékki du taw dëkk bi am problème ak yooyu maanaam loolu euh, ajuwul rek ci ne nit ñi dañoo jaamuwul yàlla wala yu mel noonu maanaam euh, ak it nit ñu baax amuñu fi maanaam loolu ajuwul ci loolu maanaam donc loolu moom lu su loolu la. kon jamono jooju bekkoor gi du am rawatina Medina ak li ko maanaam bu doon lool rek la kon du du fa amee mu ne fa bay naa waaye diggante ba nga xamante ne nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu mi ngi xutba fii yawmi jumaatin ci bisub ajjuma qaama ci la taxawee arabiyun ak kaw kaw maanaam fa qaala mu ne ya rasulallah eyam lawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam halaka alkuna almaalu alal gi wa jaate xiif na al ayaalu njaboot gi maanaam waaye suñu alal ya te gis nañ ci riwaaya hadith bi weesu ne maanaam alal jooju muy wax moom mooy seen fas yi ñu yoroon ak mooy écurie yi ñu amoon ak li nga xamante ne moom mooy seen gàtt gi jur gi maanaam xar yeeg ba yéeg yooyu fi mu toll am nan ñi ngi ñi ñi ngi dee ngir ne amuñu lu ñu lekk amuñu ah, te naanuñu ngir ne tawul ba nga xamante ne gàncax gi sax na waaye nag ñoom itam seen njaboot gaa ngi nii xiif nañ ngir ne su fekkente ne ñooñu amuñu lu ñu lekk. maanaam njaboot gi tamit dañu xiif ngir ne euh, mbay mi baaxu du dox ak yeneen ak yeneen waaye loolu ba amee mu ne ko nag kon nag mbir yi yëpp xew na maanaam lool tamit day wane ne maanaam gaaral na ko li nga xam te ne moom mooy circonstance bi tax mu doog a ñëw di ko sàkku nit lii mu koy sàkku beneen mbir bi ci des mu ne ko kon fad'u Allah fad'u ñaanal Allah buur yàlla la naa ñeel ñu fa rafaa mu yëkkati yadayhi moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari loxoom yu tedd yi maanaam lii dafa am mbir yu muy wane day wane tamit ne ki nga xamante ne moom mooy euh, day wane ne ci xutba su amee maanaam mënit naa dagg imam bi ngir wax ko wax yu mel nii maanaam ne ko ah dëgg-dëgg nag imam bi am na mbir mu xew loo xamante ne lu lu mat a bàyyi xel la dañu bëggoon nga wax ci leeralal nit ñi lan lañ soxla ci seen diine seen taxawaay maanaam lu mel noonu nga ah imam ah man de su ma sañoon nga leeral nit ñi mbir sangam mu ngir mu leer te loolu subhaanallah fi mu tollu képp ku ko defoon maanaam yow yaa doon coow ci dëkk bi boo wéetoo sax maanaam bu fa fekkoon journaliste yi yow da nga bokk ci ni ñuy ci ni ñuy waxtaanee ci presse bi ngir ne mbir la moo xamante ne loolu amatul képp defatu ko maanaam loolu tamit beneen mbir bi nga xamante ne tamit man wala bo imaam bi laaj benn mbir ñu tontu ko te loolu gis nañ ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu taxawee daan ne diw sangam ndax julli nga masalan mu ne ko déedéet maanaam loolu noonu daa mën naa nekk ci xutba li ñuy tere kay moom mooy bañ a déglu xutba bi maanaam bañ a bañ bañ bañ euh, wax wax maanaam waaye nag bu fekkente ne xutba bi am na foo xamante ne imaam bi taxaw na fa bu boobaa nga ni ko ah imam ñun nag bu ñu sañoon dëgg dëgg nag nangam nga waxal ñu ci nga leeralal ñu ci ngir ne dafa nekk loo xam te ne dafa lënt wala dafa jaxasoo ci suñu xel te xamuñu ban taxawaay la ñuy am ci boobule mbir wala boog yeneen yu mel noonu te beneen mbir bi nga xamante ne tamit loolu lay wone moom mooy ne mbir moo xamante ni ñëpp ci war a taxaw mën na nekk ne kenn rek taxawee ko bu ko kenn taxawee rek baax na maanaam moom masalan fi mu toll baaw naan gi ñëpp ko mënoon a taxawe waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tàllalee ñaan rek doyoon na beneen bi ci des tamit moom mooy ne kii nga xamante ne maanaam mbooloo mi yëpp mënoon nañoo ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko ah, dëgg dëgg ak situation dëkk bi dañoo bëggoon nag léegi ñu baaw naan waaye kenn rek moo jóg taxaw wax ko doy na maanaam loolu tamit da koy tegtale ba mu yëkkatee loxo bi lii tamit day tegtale comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu maanaam nga yëkkati loxo yi ci ñaan maanaam loolu tamit dafa bokku ci lu dagat maanaam dafa bokk sax ci sunna amma te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi naan fa iza da'awtumullaha fad'uuhu farfa'u fad'uuhu bi butuni akuffi aydiyakum wala tad'uuhu bi zuhuriha bu fekkente ne da ngeen di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngeen ko tàllal maanaam li nga xamante ne moom mooy bitig loxo yi maanaam biiru loxo yi waaye bu leen ko tàllal bitig loxo yi maanaam donte am na ay borom xam-xam rahmatullahi mu ñu naan li gën bu fekkente ne da ngay ñaan mooy nga tàllal loxo yi ci kaw bu fekkente ne da ngay maanaam musiba la ngay bañ nga daal di wàcce maanaam loxo yi waaye li sax ci sunna moom mooy contraire bi maanaam mooy ne maanaam lépp da ngay tàllal loxo rek te loolu lañ xam ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne euh, kon nag mu daal yëkkati mu ne wama nara te gisuñu woon fi samaa ci asamaan xasaatan lenn luy nuru niir maanaam xasa mooy niir mooy niir yu yu sew yi boo xoolee asamaan si léeg lay weex tàll wala boog mu bëla maanaam nga gis mu bëla mu am benn lu xaw a weex tuuti yu ndaw ndawaan yooyu nee na loolu sax gisuñu ko woon ci asamaan si loolu mooy xasa maanaam xeetu niir yooyu nee na loolu sax gisuñu ko woon waaye fa walla yi waat naa ci nga xamante ne bi nafsi sama bakkan bi yadihi ci loxoom la nekk te loolu waat la bu mu ci yenente bi sallallahu alayhi wa ngir ne moom ci lu dul benn du ñaar ci ay xadis moom mooy waatee waat bu mel nii maa ngi giñ ci ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la nekk te moy boroom bi subhaanahu wa ta'ala maa wadaaha wàccewul loxo yi hatta mbete saara mu daal di dajaloo ak saxaaba ma ak saxaabu euh, niiri am saalal jibaali kemay doon wàcciwul loxo yi mu tàllalee ñaan wàcciwul loxo yi sax loolu am maanaam loolu muy wane ni nga xamante ne noonu la ak ñaanam gaawee ci nangu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam summa topp lam yanzil wàccul an minbarihi ci minbaram bi hatta mbéte ra'aytu ma daa di gis al matara euh, euh, euh, taw gi yatahaadaru muy da muy muy roogalaat ala lexyatihi ci sikkimam bi sallallahu alayhi wa alihi maanaam loolu tamit day wane ni nga xamante ne noonu la tooyale woon noonu na tooye woon mooy taw bi ngi wàcc wàcc wàcc ngir ne euh, moom comme niñ ko gisee maanaam ñu ko xamee woon ci kitaab ñu ko gisee ci kitaabu salaa maanaam mooy mooy moom jumaam ji sallallahu alayhi wa sallam ay cari tàndarma lañ tegoon ci kaw maanaam moo nekkoon téeg bi moo nekkoon plafond bi kon moo tax bu tawee taw bi foor bi moom moo jéggi taw moom maanaam moo tax mbir mi seet na ba mu seetlee mu dal ko moom ci boppam lool tamit day wane ne mënef naa julli ci biir taw maanaam ci maanaam ajjuma bu ñu ko tàmbalee muy taw du ñu tas ajjuma ji maanaam duñ ne gaay mi ngi taw nañ tas ajjuma ji ku nekk dem julli ci këram déedéet maanaam alors que bu fekkente ne taw bi dafa yegg fenn fi comme mu taw ba fépp taa masalan bu boobaa du ñu julli maanaam mën nañoo bañ a julli ajjuma maanaam boobaa dañ naan rek sallu fi rihaale hmm. comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee waaye fu fekkente ne dañoo lekk ci biir jumaa ji muy doog a taw di sóob bu boobaa dañuy julli maanaam loolu euh, kon loolu moom mooy teqantal bi ci mbir moomu nee na fa mutir na ñu daal di euh, taw maanaam mu daal taw dal suñu kaw yow manaa bis booba zalika Ah, boobee la boobale bis mooy yow mën a bés suñu bés zalika boobee wa minal ghadi ak ca ëllëg sa wa ba'dal ghadi ak ca gannaaw ëllëg sa wallazi ak bés ba nga xam ne yalihi moom moo ca tegu muy daal muy tegu hatta bata al jum'atul ukhra al jum'atu al jum'a al ukhra ba ca ba mujj ba ca tegu maanaam mooy bis bi di taw te loolu ñaare borom bi subhaanahu wa ta'ala day faral bi def loolu maanaam ab taw bu tàmbalee bisub àjjuma ñaare looloo tax ma taw bi lu ci bëri te loolu loolu lu bëri day am maanaam du tout le temps nag day am waaye lu bëri bëri ajjuma su tawee su tàmbalee taw lu ci ëpp da ngay gis taw bi day continuer ba beneen ajjuma ba ca tegu maanaam bis bu nekk dana taw ci en tout cas même dul ne day continuer tout le temps tul temps mais bis bu nekk dana taw ba bu àjjuma ba ca tegu loolu nag borom bi subhaanahu wa ta'ala barke la bu mu def ci bisub àjjuma donte loolu tamit du tu du du tout temps lay am waaye lu bëri bëri bëri day am noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala di defe te képp koo xamante ne yàgg na ko seetlu wala mi ngi koy bàyyi xel dana gis li nga xam ne moom la ñu wax nii waaye lii borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu ko daf koo def mu nekk kéemtaan ci kéemtaane yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawatina ne niir amul woon maanaam comme que amul woon benn niir te loolu moom moo tax mu tawee noonu loolu day tegte ne ni kéemtaan la rawatina taw boo bañ a arrêté ba àjjuma ba ca tegu encore loolu mu ne waqaama mu daal di taxaw zalika al yu boobu la kaw kaw maanaam ñu ñëwaat ci jumu jumaa ji maanaam loolu moo lay won ne taw bi euh, terewul nit ñi julli jumaa maanaam bi nga xamante ne moom mooy tere nit ñi julli juma mooy taw boo xamante ne nit ñi duñ am fu mu jaar ak yu mel noonu mu ban nga xamante ne nit ñi dañuy takk ak yu wala wala boog ñuy tarxiis di daanu ak yu mel noonu loolu moom la ñuy wax waaye du taw rek n'importe quel taw rek mooy tere nit ñi julli ji juma. dégg nga loolu moom moo tax mu ne euh, bi mu te lii mooy wane ni tamit taw bi euh, yëggut woon foo xamante ne dana tax ba nit ñi duñ mën a dox ba mën julli waaye nag da taw di taw rek di taw di taw di taw rek dégg nga euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ba kaw kaw ba jógee aw xaala wala boog nee na xëy keneen keneen moo jóg maanaam bu du du waaye beneen keneen moo jóg dégg nga fa qaala mu ne ya rasulallah eh yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam tahaddama ma ngay mabb al binaa u tabax yi wa xariqate mi ngi lap almaalu alal gi maanaam euh, taw bi ni mu bëree nii dafay tax ba aussi suñu tabax yi comme que léeg yenn yi ban la moom day dem bay commencer màbb te it euh, alal gi dañuy day lakk maanaam suñu alal gi ñu yoroon la ko si néew mi ngi nii day day lakk maanaam mu nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko faddawu ñaanal allah bur yàlla la naa ñeel ñu maanaam kon lii tamit day wane beneen mbir day wane ne loxo yi maanaam yi ñaan gi nga xamante ne moom la ñuy ñaan la koy waral maanaam du rek maanaam dañoo bëgg mu taw léeg-léeg leneen mën naa tax maanaam ngir ne fii la tax muy muy ne yeneen bi sallallahu alayhi ñaanal mooy beneen xew-xew la mooy ne lan mooy seen alal gi damay commencé yàqu loolu dootul nag léegi baaw naan gi kese loolu moo lay wane ne maanaam problème bu amee ci dëkk bi wala boog ci biir jullit ñi boobaa imaam bi ñaan ngir circonstance boobu loolu dafay daal di nekk loo xamante ne lu nu yoonal la ci jullit ajjuma mu ne ko nag Euh, mu ne fa rafa mu daal di yëkkati waat yaday ñaari loxo bi amma li nga xamante ne moom mooy ñaan ci yëkkati ñaari loxo yi comme ni niñ ko gise woon imaamu Maalik rahimahullah moom daganal na ko ci xaalu baaw naan kese amma leneen du loolu dafa jàpp ne duñ ko def waaye loolu gisoon nañ ne lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo koo maanaam dañ koo yoonal ci ñaan ci boppam maanaam ak ñaan gi lu mu mën doon waaye amma ci bisub ajjuma nag moom dafa nekk loo xam ne dañ koo tere bokkul ci ñaa maanaam ci bisub ajjuma allahumma ba mu def su fekkente ne xeetu baaw naan la wala yu mel nii nee na fa mu daal di eh, mu ne allahumma yow buur yàlla suñ yow buur yàlla bi ci turi rafet yi ak melo yëkkati kii xawaa lii naa maanaam nanu wër maanaam nanu eh, ah, taw gi wër wala alay bu mu tegu suñu kaw maanaam bu nu tabax bi bu bu bu taw bi dal suñu kaw waaye nag nanu wër nee na ma yushiru waaye du junj bi di yadihi ci loxo mi moom yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila nahiyatin ci benn wàll min as-sahabi ci ay eh, niiri illaa lu dul in farajat maanaam mu daal di tàqale ko daal di daal di dem wa saarat mu daal di mujj al madinatu madina la jaw mislal jaw ba di kéemu ah, poche maanaam ni muy jën génnee ci yére maanaam tey poche bu nekkee ci yére maanaam ne yeneen yére yi ngi nii beneen partie bi maanaam poche bi nekk ci biir nii maanaam nga xamante ne yére bi ci biti day feeñ waaye poche bi du feeñ naka noonu kon yére bi ah, ah, c'est ko maanaam mooy ne poche bi kon dafa nekk loo xamante ne dafa. Euh, wala boog poche bu nu génne bu nu simmi ci yére bi ni muy nekkee loo xam ne day taxaw nii moom kese mel ni benn montagne mm-hmm. ci biir léegi yeneen yi yeneen parties yére yi wër ko maanaam li mu ci namm nag mooy lii nga xam ne moom la ñuy wax mu ne wasaala mu daal di wal alwaadi xuriya qanaatu shahran maanaam lu loo xamante ne ma lu tollook weer mënef na cee ci mënef na koo naan na nandoo walam yaji te dikkut ahadun kenn min naahiyatin ci benn wàll illaa lu dul haddasa mu ngi eh, waxtaanee bil jawdi ci taw bu tabe ga maanaam mooy waame gi dégg nga eh, kon loolu li nga xamante ne moom la wax fii mooy ne borom bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko nañu wër maanaam bu mu dugg ci dëkk bi na na rek nekk ci fi nga xamante ne foofu la ko nit ñi soxlaa taw bi te moom mooy ci àll ba fa nga xamante ne foofu moom lañ soxla taw bi bu loolu nag ba mu ko waxee même de yoon yi nga xam ne ñoom ñoo jëm dugg si ci dëkk bi sax yooyu sax bokkatul woon ci ta ci maanaam yooyu sax maanaam taw ba laalatu ko woon loolu nag ji mu lu tolloo bu weer muy nàndal muy taw ba nga xamante ne kenn ku ku ku nekk daal ne é tay de taw bi moom masha Allah maanaam loolu yëpp loolu eh, di tegtali kiimtaan bu rëy goo xamante ne bu tukkee la ci yenente bi alayhi salaatu wasalaam beneen mbir bi nga xamante ne mooy euh, masala bi nga xam ne moom moo nekk fii mooy ne képp koo xamante ne euh, euh, mooy képp koo xamante ne masalan tey dafa abbu mbir maanaam maanaam dañ wala boog ñu dénk ko mbir ne ko dencal ma lii mu dugal ko ci poche bi ba pare lool wëlbatiku daal di riir maanaam loola ndax day daal di da koy garanti waaw wala déet borom koo xam yi rahmatullah wuti nañ ci ci ñaari rek mooy ne ñeneen ne ah waaw képp tey bu ma la dénkoon alal nga jël ko dugal ko sa poche mu daal di réer bu boobaa da nga da may fay ñeneen ñi ne ah déedéet non du parce que dugal na ko ci bërëb bu wóor li nga xamante ne moom la ba ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah di sukkandikoo ci hadith bii di wane ne déedéet du fay lu tax parce dañoo jàpp ne. Euh, comme ni nga xamante ne noonu la ala noonu la doon tawee foofu mënul a jékki-jékki génn ci dëkk bi maanaam ba nga xamante ne dëkk bi rek moom mooy mel ni comme poche boobu rek loolu day wane ne mbir mi alal ji mën naa mën naa mën naa mën naa génn maanaam alal ji mën naa nekk ci biir poche bi ba mu yàgg mu daal di génn te taxu koo wóor googu wóor waaye ala kulli xaalin euh, li nga xamante ne daal moom mooy euh, alal moom. buñ la ko joxee su fekkente ne fa nga ko denc yow yaa am problème maanaam mu ci yow la réeré comme mi ngi mel ni tey bu mu doon jaay ak jënd rek tey man bu ma la jaayoon benn matériel maanaam nga jël jël ko ba pare fekk fayaguma faya fayaguma matériel bi ñu yàqoo ci sa loxo wala boog ñu maanaam ñu sàcc ko masalan maanaam tey masalan ma ne la portable bi ñaata lay jar ma wax la bu ñu waxante njëg gi mu jël portable bi jox la ko ba nga téye ko benn waaye këf ko daw. bu boobaa yow yaay fay maanaam da fay maanaam loolu tamit la demee rek comme comme fii <laughs> wallahu a'lam dégg nga xadis bi imam al euh, euh, indi woon na ko comme niñ ko gise woon euh, ma ci suñu jotaay bi weesu xadis numéro neuf cent trente-deux hmm? indi na ko te fii nii ko indiwaat nag xadis numéro mille treize ak mille quatorze ak mille quinze mille seize mille dix-sept mille dix-neuf mille vingt un mille trente-trois trois mille cinq cent quatre-vingt-deux six mille quatre-vingt-treize ak six mille trois cent quarante-deux euh, imaamu euh, al-Bukhari imaamu Muslim indi na ko xadis huit cent quatre-vingt-dix-sept imaamu Mâlik indi na ko xadis numéro cinq cent quatorze imaamu Abu Dâwud indi na ko xadis mille cent dix-sept imaamu hmm? imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille cent soixante-quatorze imam An-Nasa'i in na quatre mille cent quinze mille cent dix-sept mille cent dix-huit mille cent vingt-sept ak mille cent vingt-huit euh, kon euh, imam Ahmad ibn Hanbal in na ko douze mille dix-neuf douze mille neuf cent quarante-neuf treize mille seize treize mille sept cent quarante-trois treize mille huit cent soixante-sept kon dañ gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba des imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabul insaat yawmul yawmul jumu'ati wal imaamu yaxtub mu ne buntu bii day wax ci ni noppi maanaam te gisoon nañ buntu bii wax ci déglu waaye bii nag day wax ci noppi yawmal jumu'ati bisub aljuma wal imaamu fekk imaam yaxtub mi ngi xutba loolu leeraloon nañ li nga xamante ne moom mooy aju ci. Euh, euh, ci mbir moomu ci ne noppi dafa nekk loo xamante ne dafa war diglu gi dafa nekk loo xam dafa war ak tekkantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci amoon waaye fii daf ci leeral beneen mbir moom mooy noppi googu war gi mu war te comme ni nga xamante ne noonu la ko mbooloo ci borom xam-xam yi rawatina euh, Euh, ci Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim niñ ko waxee naka noonu fuqaha Maliki yi rahimahumullahu ta'ala mooy ne noppi gi dafa nekk loo xam dafa war ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanafi yi ñoom euh, tamit ñoom dañuy wax ne dañoo war a noppi waaye mëneef na liir comme ñeneen ñi ci de sax d'ailleurs bañuñu loolu su fekkente ne dégluwoo te da ngaa sori maam déggoo te da sori bu boobaa mën ngay liir li nga xamante ne moom mooy alquran wala boog nga xamante ne te loolu li ci gën mooy sooratul kahf ci jàpp bisu àjjuma ji wala boog nga def sa salaatu ala nabi yu bëri sal ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye fii dafa am beneen mbir bu ci am moom mooy li mu wax ni wa iza qaala su nit ki waxee li saahibi yi ñeel ah, àndandoo maanaam mooy ki nga xamante ne moom moo nekk ci wetam an fit noppil faqat dëgg-dëgg laxaa kooku fona coow na maanaam ku wax sa mbokk noppil mooy coow na comme niñ ko gisee woon te loolu day dëgëral waxu yi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullahi alayhim mm-hmm. maanaam ngir ne ñoom dañoo jàpp ne noppi gi dafa nekk loo xam ne dafa war alors que ñi ci def dañ koo jàppee sunna bu dëgër mooy ñu naan ko sunnatun waajiba mm-hmm. wala mooy sunnatun muakkada maanaam ñoom noonu lañ ko jàppee waaye ñi euh, nga xamante ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i ñoom dañ koo jàppee mu nekk loo xamante ne dafa euh, war dégg nga mu ne wa qaala Salmaan te moom mooy al-Faarisi radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi jëli bi sallallahu alayhi wa sallam mu yunsitu eh, eh, day noppi maanaam mooy nit ki daa war a noppi iza takallama su wax al imaamu imaam bi maanaam su fekkente ne nit ki dafay dafay eh, nopp dafa war a wax maanaam da daa war a noppi su fekkente ne imaam bi day wax te lii Euh, moom mooy xadis la boo xamante ne gisoon nañ ko ci xadis Seydina Salman al-Farisi bi radiyallahu ta'ala anhu ci euh, baabu duhni lil jumaa buntu boobu gisoon nañ ni partie bi amoon na ci euh, amma li nga xamante ne moom mooy li mu inde maanaam kii bi tarjuma bi moom mooy wa iza qala li sahibihi amsik faqad laga loolu ñëw na ci sunan an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu daal di wax ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr moom Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr al-Misri rahimahullahu ta'ala ash-Shaami thumma al-Misri gane àdduna cent muy Abu Zakariyaa mooy dàkkantalam gane àdduna cent cinquante-cinq ana génn àdduna deux cent trente et un ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam mooy nekk sëriñu imam al-Bukhari imam Bukhari rek moom moo solo ci moom waaye imam Muslim ak eh, imam Ibn Maaja eh, ko eh, moom imam at-Tirmidhi dëggoo tudd rek kon ay xadisam kon day gis ñoom ñett ñoom ñoo ko solo ci kutubu ashaabu kutubu sitta muy imam al-Bukhari imam Muslim imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim amma nga xamante ne moom mooy imam at-Tirmidhi imam Abu imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak eh, imam an-Nasa'i ñoom solo ñu hadiisam rahmatullah al-jami' mu ne qaala haddathana Layth te moom mooy imam bu mag bi imam waa adduna Abul Haaris al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala di imam waa Misra nekkoon tamit waa Madina imam waa Madina laataa muy nekk imam waa Misra rahimahullahu ta'ala gane adduna 90 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 175 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Uqayl te moom mooy Abul Xaalid Uqayl ibn Xaalid ibn Aqiil al-Ayli rahimahullahu ta'ala moom di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 144 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ibn Shihaab te moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani génn àdduna 50 année génn àdduna 125 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam di imaam waa adduna ndono yi ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa sab'a yi ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbaranii Sa'iid ibn al-Musayyib mooy ci gën a mag ci fuqahaa sab'a yi doon wax muy góor juróom-ñaari borom xam-xam yi nekkoon Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i te suñu wax benn wax wax jooju dañ koy jàppee comme ijmaa waa Madina wala boog sax ijmaa waa adduna comme ni nga xamante ne noonu la mm, ko fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim doon jàppee muy al imam Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ñu wax Musayyab wala boog Musayyib ibn Hazan maanaam moom Musayyab la ñun ñëpp Musayyab lañ koy maanaam noonu la tudd rek dëgg waaye moom daf doon bañ baatu Musayyib Musayyab boobu naan nañ ñuy wax Musayyib waaye bu ma kenn wax musajjab maanaam moo tax ah, bi nga xam ne Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala daf ne ah, Sa'id ibn Musayyab mu ne ko imam ah, imam Ahmad ibn ne ko tee nga wax Musayyab man damay bañ ñaanu nitu yàlla bu mag dal la maanaam te mooy imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala Musa ibn Hazan al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala di gën a maanaam kon génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy at boobu nga xamante ne lu bari ci borom xam Madina yi rahmatullah am ci lañ génn àdduna anna Aba Hurayra radiyallahu anhu maanaam càllale gii mooy càllale xufaas yi maanaam euh, li ko dalee ci imam az-Zuhri ndax imam az-Zuhri moo dàqa mokkal gën a mag ci jamonom moom it imam euh, euh, ci Sa'id ibn al-Musayyib moom moo gën a mokkal ci waa jamonoom moom it ki koo xamante ne moom moo ci gën a moo gën a mokkal ci waa jamonoom ëpp li mu solo muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom la solo Seydina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Euh, radiyallahu ta'ala anhu arda euh, mu gën a siiwee ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 59 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam li nga xam ne moom mooy musnad mooy 5374 nga xam ne 326 moom mooy muttafaqun alayhi imaam Bukhari wéetoo ci 93 imaam Muslim wéetoo ci 98 hadith ci hadith Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu akhbarahu moo ko xabaare moo xabaare Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iza qulta boo waxee li saahibika sa morom bi yawmal jumu'ati bisub mm, bisub ajjuma ansit noppil wal imam fekk l'imam bi yaxtub mi ngi xutba faqad dëgg dëgg la rawta coow nga maanaam foga te loolu comme ni nga xamante ne noonu la ko wa man laga fala jumata la ku foo maanaam ku coow bisub ajjuma maanaam amul ajjuma te loolu day tegtale ci noppi gi nga xamante ne moom la ñu war a noppi xatta li nga xamante ne moom mooy digle lu baax parce que nit ki di wax fekk imam bi xutba ñu ne ko noppi loolu digle lu baax la waaye xatta loolu waru koo wax loolu day tegtale ne maanaam nit ki warul di wax wax du génn imam bi waaye nag dañ ciy génne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon maanaam bu fekkente ne nit ki bi la war a moo wax loo xamante ne moom xamu ko wala leerul ci moom mu laaj ko ko wala boog mu laaj bi mbir moo xamante ne dafa am solo comme nii nga xam ne noonu la arabi bi def wala boog imaam bi laaj ko moom mu waratoon a yooyu yëpp bu fekkente ne mbir mi noonu la demee yooyu dañ ko ci génne waaye amma yi nga xamante ne moom mooy wax ak yi nga xam ne moom la ñuy wax leneen lu bokkut ak déglu ak bàyyi xel li nga xam ne moom la imaam bi di wax loolu euh, kooku am mbóosóor la ak fool ak la te loolu nag ci lay dugg masalan tey euh, nga gis léeg-léeg comme nit ki nekk ci jumaa ji euh, masalan téléphone am sonné mu daal di koy téye ba pare daal di ne salaamaaleykum. sooy maa ngi ci jumaa ji nga xam naa mu génne naa la woo quoi daal di coupé loolu tamit moom moo rawat maanaam ngir ne dafa bari lu mu boole bu njëkk bi moom mooy téléphone bi sonné na nag su fekkente ne ay xalam lay sonné wala ay gata ay guitare wala yu mel noonu ay caaxaan yooyu maanaam musique yi yooyu bu dee loolu moom moo gën a garawati encore maanaam mooy ni ci caaxaan yi normalement waroo ko woon def sa sonnerie téléphone muy muy muy waaye bi ci gën a garaaw encore mooy na fait que te tool non seulement dafay musique mais muy musique ci biir jumaa ji maanaam loolu encore muy te ñàkk teggin ci biir ñàkk teggin ci biir ñàkk teggin yàlla nañu nga euh, kon loolu moom mooy euh, euh, kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu mata bàyyi xel la Euh, kon euh, hadis boobu imaamu an-Nasaa'i maanaam liñ gis imaamu Maalik indi na ko hadis numéro deux cent soixante-treize imaamu euh, imaamu Muslim indi na ko hadis numéro huit cent soixante et un huit cent cinquante et un ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille cent douze imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro cinq cent douze imam An-Nasa'i na ko xadis numéro mille quatre cent mille quatre cent deux mille cinq cent soixante-dix-sept imam Ibn Majah na ko xadis numéro mille cent dix imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ko nañu sa waa ko kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko imam Al-Bukhari fii la ko indi rahmat rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu saati allati fii yawmil jumaa baabu buntu as-saati waxtu allati bi nga xamante ne fii yawmil jumaa te mi ngi ci waxtu waxtu ci bisub ajjuma bi maanaam fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi fii ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa wax ji mu wax na dafa am waxtu boo xamante ne dafa nekk ci biir ajjuma yoo xamante ne euh, saa yu ci nit ki ñaanee yàlla maanaam la mu ko ñaan yàlla da koy nangu loolu nag Ah, mu nekk waxtu woo xamante ne waxtu wu diir maanaam bu ndaw la waaye borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute ci imam al-Bukhari waxtu gi mu indi fii day junju benn ci wax yi ci ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy gën a dëgër bu njëkk bi moom mooy bi mooy bi ñuy wax ne ci jamono ji imam di xutba la diggante ñaari maanaam toogaay boobu muy toog maanaam bu bu ba pare toog jugaat maanaam diggante boobu la loolu moom mooy benn wax bi amaan na imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi gi mu indi buntu bi fii day junju ne moom loolu la jàpp waaye nag li gën a dëgër insha allah taala dinañ ko wax te moom mooy ñaareelu wax ji comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci hadith bi ci ne loolu mooy li gën a dëgër te moom mooy ne waxtu woowu mooy diggante tàkkusaan saan timis la ci jamono jooju la nekk comme li nga xamante ne noonu lañ koy leeralee inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Maslama imam Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi Abu Abdurrahman al-Madani thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci fuqaha ci fuqaha madaniyuun di ah, di xaas ah, ah, ñi daan ànd ak Imam Malik te bokkoon Madinatu Munawwara nekkoon madaniyuun ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 220 jàpp 221 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Imam al-Bukhari ak Imam Muslim ak Imam Abu Dawud ñoom la nekk seen sëriñ ñu solo ay hadith ak Imam at-Tirmidhi ak Imam an-Nasa'i solo nan ko hadith mu ko naxee hadith am ñu ci sunan ibnu Maaja rahimahullahu taala mu ne an Malik te moom mooy al imam Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amr ibnu al-Harith al-Himyari al-Asbahi rahimahullahu ta'ala moom muy imam waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam gane àdduna 94 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 79 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta moom muy imam bu mag di imam waa di imam fuqaha maliki rahmatullah ala jami an abi zinad te moom mooy abdullah ibnu zakwaan gën a siiwee ci abu zinad abu abdurrahman mooy di imam waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam moom mi ngi gane àdduna 64e année génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an al-A'raj te moom mooy al imam Abu Dawud dañ Abu Hazim wala Abu Muhammad al-Madani Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj gën a siiwee ci al-A'raj ngir maanaam euh, ngir ne dafa lagge woon moo tax ñu naan ko ku lagge gi moom mooy euh, euh, imam waa Madinatu Munawwara tamit ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ñoom Naafi' rahmatullahi alayhi rahimallahu al ay hadiisam nekk ci kutubu sitta euh, an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu tudd nañ ko léegi lii tamit bokk na ci ñu wax ne moom mooy asahul asaanid càlla li gën a dëgër ci sëriñ mooy imam gis nga imam Maalik jëlee dëgër ci ñi solo ñi nga xam ne moom mooy ñu solo mu watta bu boobaa imam al-Bukhari kenn du wax ay waxam ci dëgëraayam ci bu ñuy wax euh, lu dëgër ci ay xadis kon bu boobaa dañuy gis ne càllale ji ci buntu boobu amul càllale bu ko gën a dëgër ci kaw àdduna maanaam loolu moom mu ne am na maanaam xadis bu mel nii amul lu ko gën a wér ci àdduna anna da daka dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam zakara tudd na yawmal jumu'ati bisum àjjuma fa qaala mu ne maanaam comme ni nga xamante ne noonu la nekk ci Sahih Muslim kon li nga xam ne noonu la tàmbalee mooy euh, xay xayra yawmin tala'at fii shams yawmul jumaa fii xulqi aadam mooy hadith boobu bis bi gën ci bis bi moom mooy bisu àjjuma ci maam aadama ci lañ ko bindee ci la duggee àjjana ci la génnee àjjana wàcc ci kaw suuf maanaam muy bis bu tedd bu mag bis boobu nag bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ngëneel gi mu ne fii nekk na ci saatun waxtu boo xamante ne laa yuwaafiquhaa du ko dëppoo abdun jaam muslimun bu jul boo xam ne jullit la kon ab jullit du dëppoo ak waxtu woowo wa huwa fekk moom jullit boobu qa'imun mi ngi aji taxaw yu salli di julli maanaam di ñaan comme ni nga xamante ne noonu la ko mbooroo borom xam-xam yi rahmatullah alayhim firee yasalu muy ñaan allah bur yàlla taala aji kawe ji shay'an dara illaa lu ataahu ah, dana ko jox iyaahu loolee maanaam li nga xamante ne eh, moom lay junju fi nag maanaam moom mooy waxtu yi nga xamante ne eh, eh, mu ne lu tax mooy wa huwa qa'imun maanaam ndig maanaam yëpp kii comme ni nga xam ne noonu la Seydina Abu Hurayra wax radiyallahu ta'ala anhu li hadith bu nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala dama koo laaj Abdullah ibn dama koo nekk li ab Seydina Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu mu ne ma ah waxtu woowu xam naa ko gir ne waxtu wow mooy waxtu mu ne ko ban waxtu la mu ne ko mooy diggante ak ti diggante tàkkusaan la ak timis ci bis àjjuma mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw kon lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wo qa'imun yusalli mu ne ko xanaa gisoo ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam antum fi salati man tazartumus salat yéen a ngi ci julli fekk yéen a ngi xaar julli mu ne ko waaw mu ne ko kon loolu moom moo tax mu ne la yaa ngi ci biir julli maanaam ne li la téye li la téye jotaay boobu mooy dangay ngay xaaraale bu julli jotee nga jub julli maanaam loolu moom moo la fa téye mooy wane ne maanaam kon lool moom mooy ne yaa ngi ci biir julli amma qa'imun bi moom mooy comme li nga xamante ne noonu la alquran wax wa ah bi mu naan ah, illaa ma dumta alayhi qaama man wa minhum in ta'manhu bi qintaar laa yu bi diinaar laa yu'addihi ilayka illaa ma dumta alayhi qaa'ima maanaam mooy loolu li muy teg moom mooy tey muy fekk muy wax ne yahuud yi ak maanaam nasaraan maanaam yahuud yi surtout da ñu duñu benn am waa ahlul kitaab ñoom ñëpp bokkuñ am na ci ñoom ñoo xamante ne soo leen joxoon qintaar ñu delloo la ko minhum in ta'manhu bi qintaar yu'addihi ilayka laysu sawaa ñoom ñëpp niroowuñ tolloowuñ niroowuñ loolu tamit muy lu yéeme lu alxuraan def maanaam mooy maanu tegu kawe mais du ko gis muy waa ahlul kitaab rek ñoom ñëpp ñu niroo ay jikko déedéet daf ci am ñoo xamante ne boo leen joxoon seen part maanaam adduna bi yëpp ci alal wala boog montagne alal montagne or soo leen ko joxoon ñoom daañ la ko delloo ne leen dencal ma ko ñoom daan la ko delloowaat intact buñ ci changé dara waaye am na ci ñoom. ñoo xamante ne tey ab ab dërëm bu gën a ndaw diinaar boo leen ko dénkoon fii mu toll maanaam duñ la ko delloo xanaa nga taxaw temm illaa maa dumta alayhi qaa'ima xanaa nga taxaw temm sax ci di ko laaj taxaw teem maanaam nga gis ne qaa'im boobu taxaw boobu li muy tekki moom mooy maanaam mooy nga nga farlu farlu dëgg dëgg di laaj tout le temps insister loolu lay tekki fii nag loolu lay wax ne maanaam nga naxaw taxaw ci jamono jooju di julli lool nag waxtu woowu bokk na ci kiimtaan maanaam bokk na ci maanaam mu ne Sayyidna Abdullah ibn Salam moo wax ci téere yi maanaam ci euh, càllale yi gën a wér ci càllale yi imaamu Maalik solo rahmatullahi alayhi maanaam ne euh, kon ci ne buntu boobu loolu la maanaam waxtu woowu waxtu woowu la diggante ti ti tisbaar diggante tàkkusaan ak timis jamono jooju moom mooy waxtu yi nga xamante ne moom ci la waxtu ajjuma jooju amee xatta tey boo jàppoon ne sax ci waxtu ajjuma ji la comme nii nga xamante ne noonu lañ ko njëkk a waxee moom mooy ne waxtu bi imam bi xutba la jamono jooju tamit munoo ne da doon taxaw di julli maanaam munoo di julli jamono jooju ndax imam bi xutba doo nekk di naafi la kon loolu tamit day daal ni wane ni alaat lu mënti xew maanaam day daal di nekk loo xamante ne gëndale faaw mu am ci maanaam gëndale faaw mu am ci Eh, ci wax bi loolu nag euh, euh, te moom mooy waxtu bi ñuy def xadaratu jumaa waxtu woowu la maanaam mooy mooy mooy mooy mooy heure bi te euh, secret wu waxtu woowu mi ngi ci jamono ji nga xamante ne ci la jant bi di waaj a maanaam moom mooy jamono ji nga xamante ne ñi ngi ajjuma ji maanaam yaa ngi ci moo tax yaa ngi nekk di sikkat te lii bokk na ci lii wane ngëneelu xadaratu jumaa ngir ne jamono ji ngay def xadara bi maanaam di tudd yàlla kese laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala allah allah allah allah jamono jooju dafay fekk ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne dafa ne euh, képp koo xamante ne laajul maanaam hadith qudsi sax la ne euh, képp koo xamante ne dafa bàyyi laaj ñaan ngir tudd gi nga xamante ne man shaghalahu zikri an su'ali a'taytuhu ak afdal mimma a'taytu sa'ilina képp koo xamante ne danga bàyyi ñaan ngir ne da li la yitteelu li la préoccupé mooy tudd gi may tudd moo tax ba ñaanoo ma maanaam amoo temps wu ñaan ma ma jox la lu ëpp li ñi ma ñaan ñi ma ñaan ñoom li ma leen jox ma jox la lu ëpp loolu wala lu gën loolu kon loolu maanaam bokk na ci ngëneelu xadara jumaa bi te secret bi nag mu ngi ci ñu lëkkale euh, xadara bi ak timis gi maanaam mooy ñu jokkaloo sow jant bi waaye duñu xadara Euh, cinq minutes après maanaam ñu ñu arrêté quinze minutes wala dix minutes quinze minutes après ñu doog ko julli jumaa loolu boo ko ñu doog a julli timis euh, maanaam loolu soo ko defee mooy ne lan mooy ne secret waxtu wi rëcc nga la te secret boobu foofu la nekk comme li Cheikh Omar wax radiyallahu anhu nee na secret bi yëpp mi ngi ci maanaam wala lu bari ci secret bi mi ngi ci jokkaloo gi ñuy jokkale xadara bi ak timis bi waaye moo tax mu ne wa ashaara mu daal di junj bi yadihi bi e, yadihi ci ay lox ci loxoom maanaam ci ay baaraamam yuqalliluha mu néewal ko maanaam mu def nii e, ne bii la jël e, ak maanaam soit mu alwusta wala xunsur bi maanaam nii nii daal ni lu tuuti la nii wala nii lu tuuti la maanaam mooy ne dafa tuuti jamono jooju du jamono ju gudd kon imagine nga xamante ne Euh, moom borom subhaanahu def na moom alhamdulilah dem na ba xam secret bi nii loolu la te jamono jooju la waaye li ko réeré li maanaam waaye tàggat na ba nga xamante ne xadara bi du ko jokkale mu ko activiste bi moom dañuy xadara arrêté ku nekk nekk ci ya ngay de <laughs> ñuy doog a timis di doog a jot yàlla nañu yàlla sàmm maanaam te euh, dégg nga. moo tax bokk na ci tamit waxtu woowu bokk na ci lii yenn ci eh, ni ñu ni ñuy firiwee maanaam fa iza qudiyati salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah maanaam boo leen bu julli gi tasee maanaam fantashiru fil ardi tasaaroo leen ci kaw wabtaghu min fadlillah da ngeen sàkku ci ngëneelu yàlla yi mooy ngeen dem dox ji seen ay soxla am yenn yitt yi wala ndox ak yu mel noonu xéewal wërsëg leen borom subhaanahu wa ta'aala di wërsëgal après nag ginnaaw loolu yëpp wazkurullaha kasiiran ngeen tudd nag yàlla lu bari mooy ginnaaw ginnaaw tàkkusaan bi ngeen tudd yàlla ngeen maanaam muy ba tey muy ishaara ci xadartu jumaa bi dégg euh, euh, mu am lu ñu war lu mat a bàyyi xel mooy ne euh, xadaratu jumaa du du du du tariqa yi rek ñoo koy def tariqatu xalwati dañ ko doon def d'ailleurs moom mooy zikkar bi nga xamante ne amoon na ci tariqatu xalwatiya ñu indiwaat ko ci tariqatu tijaaniya voilà moo tax bokk na ci ngëneelu zikkar moo tax ngëneel bu rëy la ngir ne bisu àjjuma dafa am ngëneel bu rëy rëy gu ci nekk loolu moom moo tax képp koo xamante ne day sax di di di fekki xadaratu jumaa benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn maanaam te di ko teewee bu muy def yitte ba du ko rate fokk dana nekk aarif billah munul ñàkk mais su fekkente nit ki koy rate di ko rate di ko rate di ko rate ah, comme li euh, euh, euh, lu ñu wax ne bu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bu fekkente ne nit ki dafay rate jotaayu wólifa yi wala jotaayu xadara yi maanaam lii parenthèse lay doon normalement du ñuy di faral di dugg ci domaine bu mel noonu ci sax ci jotaayu saxebe mais parenthèse la bu fekkente ne dafa rate jotaay wasifa yi euh, ak jotaay xadara yi fekk ci maanaam mbooloo mi mënoon na ñëw def ko yeneen bi sallallahu dina laa caam tijaana daana ana diw mu ne ko diw de ne mu am kersa gu rëy nag ne ko diw de tey ñëwul xam naa dafa am lu ko war te nangam nangam ñaareel yoon mu laajaat ko ko mu ne ko waaw diw de tey waaw ñëwul de dafa xam naa dafa war a am rek lu ko war a téye daal mais nee na ñetteelu yoon su ko ko laajee mu tontu ko la même chose yenent bi sallallahu alayhi wasallam dootu ko laajate ngir ñàkk yittewu kooku gi mu koy ñàkk yittewuti maanaam dootu ko maanaam dootu ko joxati gëdd buy tax maanaam importance buy tax muy laaj ay biram maanaam ngir ni sóobu boo ne da ngay maanaam ci yoonu yàlla dafa laaj engagement maanaam engagement bu rëy la loolu moom moo tax bu ci yoonu yàlla mooy ne damay taxaw jaamu yàlla yi dama koy def di engagé wu def yitte def farlu gi nga xamante ne moom moo war ci mbir mi ngir ne yàlla kenn du ko am ci ay nelaw segam xam-xam nga dul am ci ay nelaw ci ay yaram wu sedd xam-xam doo ko am ci loolu yàlla nag hmm? wal nañu yàlla sàmm hadis ah, bi imam al-Bukhari ñoo ko indiwaat hadis numéro cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze ak six mille quatre cents ah, imaamu Muslim imam Muslim in na ko hadis huit cent cinquante-deux ñaareel imam Malik in na ko hadis deux cent quatre-vingt-dix imam Abu Dawud in na ko hadis mille quarante-six